war a gis ci xew-xew boobu di fatxu makkata almukarrama bari woon na <clears throat> ay masala yuñ ne woon dinañ ci ñëw ay masala yoo xam ne waxoon nañ dinañ ci ñëw ci njàngat yi incha allah ni ñuy def bu soobee yàlla <coughs> mooy <coughs> dañuy commencer <coughs> début nettali bi comme niñ ko doon defee di dérouler di wàcc ba ni mu jeexe mooy lan mooy dañuy commencer ca sabab yi waral fatxu Makka <coughs> muy ñàkk a respecter accord sulxul Xudaybiya muy ñàkk a respecter accord Xudaybiya yi yi doxoon diggante aleyhi wassalaam ak waa Quraysh ak allié ku nekk ci ñoo ñaari parti yi <coughs> ci noonu lañuy tàmbalee di dem ba <coughs> fi ñu jeexale di dugg ci lislaamu kilifaay ay kilifa ci waa Quraysh noonu lañ koy def incha allah léegi fi ñuy njëkke mooy euh, borom bi dafa def buur yàlla dafa def xéewal ngir jullit ñi laqad manna allahu ala almu'minin id ba'atha boo xam ne yatlu alayhim aayaati wa yuzakkiihim wa yu'allimuhumul kitaaba wal xikma buur yàlla dafa xéewale jullit ni ba mu yónnee ci ñoom ab ndaw muy alayhi di ñu jàngal téere bi di alquraan di ñu ko leeral indil ñu ko di ñu ko leeral ci xadiisam yi sunnaam aleyhi salaatu wassalaam di ñu tazkiya di fóot suñu xol yi ci njàngale moomu ci alquraan boobu ci sunnaam boobu aleyhi salaatu wassalaam di ñu jàngal xadiisam yi di ñu tette di ñu won fi ñu war a jaar xatta ba bu ko defee li tax buur yàlla indi ñu fi ñu daldi koy réaliser bi mu defee lool nag buur yàlla moo nam mu dogal ci lu jiitu tàggat ay boroom xam-xam yoo xam ne du laduni saxaaba jóge ca saxaaba ya radiyallahu anhum ba ni ñuy waxee ak yéen léegi nii jamono jii 2 février 2018 vendredi 2 février ba nii ñuy waxee ak boroom xam-xam yooyu ñu ngi fi taawu diine ji ak xam-xam bi nu jamono ji mën a traverser traverser ci jamono ci ci ci réer ak ug lëndëm waaw buur yàlla tàggat na ñoo xam ne nee na bal huwa ayatun <coughs> bal hiya ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm bii waaye xam-xam xadiis yonent bi aleyhi salatu wasalaam nga xam ne mënoo ko tàqale alquran ay aaya alxuraan aaya la ay njàngat la yu leer nañ fii suduuri alladhina utul ilm mu ngi ci dënnu ñi nga xam ne dañ leen a jox xam-xam waaw te ñooñu ñooy ñiy ragal yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg ndax innama yaxsha allaha min ibadihi al ndax dëgg dëgg ñi xam ndax <clears throat> bala ngaa ragal yàlla xam kuy borom bi waaw ak kàttanam xam-xamam bi xam ne kenn mënu koo nattable kenn mënu koo natt kenn mënu koo takk amul fu mu tàmbalee bay am fu mu yem te lépp nag la sañ te lépp la mën a def fa'aalul lima yurid nga xam ni nga xam ne <coughs> noonu la soppe jaamam yi waaye tamit noonu la bañ a ko woru baloo kawe kawe kawe bul taxaw mukk fëgg sa dënn déedéet ñi ko ragal moom borom dëgg-dëgg mooy al ulama mooy boroom xam-xam yi buur yàlla walillaahi alhamdu wal <coughs> tàggatal nu ñu ci lu ñu doy ñun jullit ñi amul benn do benn domaine ci xam-xam lu dul ne buur yàlla tàggatal nañu ci ay boroom xam-xam yoo xam ne lépp def nañ ko ba pare il suffit tout juste ñu xool li ñu def li ñu bind ak li nga xam ne moom lañ jàngaleek li ñu jëf waaye nag <clears throat> malheureusement problème bi nag ci ñun foofu la ne mooy dootuñ jàng xamatuñ luy gëstu te xamatuñ luy daara xamatuñ luy ut xam-xam li gën a garaaw mooy ñi nga xam ne sax ñenn ñi am nañ idée def ko bëgg-bëggu def ko duñ xam niñ koy defe ndax ànduñoo seen jamono ñoo foog ne njàng benn façon kese la waaw il faut ñépp jóge seen dëkk yi walla seen kër yi dem ca àll ba ca sëriñ ba di taxanaka kii di jàng ku deful lool foog nañ ne jàngoo wala il faut bu dee Sénégal nga jóge nga jóge fa dem ba Mauritanie ngir ne foofu laay ute xam-xam ku deful lool ñu jàpp ne xamul wala ñu jàpp ne bala nga am xam-xam foog nga dem ba euh, euh, jaami'atu ummil qura fële ca Makka wala Médina université de Médine ku fa jàngewul xamul dara malheureusement ñu bari lool lañu loolu moo leen freiné jàpp nañ ne yëmbal gii ñu ne kumpentum gii ñu ne koldaa gii ma ne maatam gii ma ne manuma fee jàng manuma fee jàng fii manuma fi ame xam-xam la budda min at-tirhal foo fu ñàkkul du ñàkk bu ma bëggee xam man laxas génn daal di dem comme ni ko boroom xam-xam ya ma doon dégg ñuy wax imaam Shafi'i rahmatullah alayhi fan ak fan la demul fu ne jaar na fa daanaka dem na Irak Médina Makka Yaman teer ci Égypte ñoom imaam abdallah ibn mubaarak fu ñu demul fu ne dem nañ fa ñoom imaam al awzaa'i fu ne waaw loolu nag ma ne man kaw que lool nag lool mooy sunna si kon mooy fokk ma laxas alors que nit ki na boroom xam-xam du doon boroom xam-xam lu dul mu xam jamono ji muy dund nan la deme ak moyens yi li mu soxla yan moyen ñoo pare ñoo fi ne ngir mu accéder ci li nga xam ne moom la bëgg lool il faut nit ki yeewu ci loolu ndax jamonoy technologie ah, wal walillahi alhamdu wal minna jàng fi moom jàng daanaka nu ñuy gën a dem xoolal mbir mi ni ni ni borom bi di def nu jamono ji gën a avancer jàng di gën yomb waaye nag maloreusement gis nga ni mu yombe noonu ci la réer bi ëppee tamit ndax xamuñ gëddëm ñi ko soxla xamuñu lu ñuy jaar ba ak accéder ci ci xam-xam boobu ndax seen ñàkk yeewu ak ñàkk am ku leen tegtal ku téye seen loxo xamal leen yoon wi ñuy jaar bu ko defee léegi ay bonne intention kese lañuy dese waaye xam-xam newu fi waaye xam-xam bi du fi ne waaye xam nga ne léegi nit ku nekk mën ngaa ne baykat bi nekk biir Bawol man na faa nekk xam-xam-xam boo xamante nii xam-xamu àddina ak lépp laa waxa ah. ak diine xam nga waxoon naa la l'islam xamul xam-xam profane déedéet aljughrafiya loolu xam-xam la boo xam ne ilallah minallahi ilallah loolu xam géographie histoire l'islam xamul naan lii moom xam-xam bii moom moo c'est pour les kii les laïcs wala yii moom ñenn ñi jàpp na sax jàng ko dafa xaram jàng langue dafa xaram loolu moom koo dégg mu wax loolu moo yeewuwul waaw jàng anglais dafa xaram koo dégg mu wax lool mooy waa ji yeewuwul ku yeewuwul nag manula nekk sëriñu kenn parce que nit ki bala ngaa yeewe dangay yeewu ba pare ku yeewuwul nag moom mu ngi nelaw ba léegi kuy nelaw nag kooku <coughs> manula gindi ku koo xam ne dafa bëgg dafa yeewu bëgg ku gindi kon nag suñu boroom daldi ñuy tàggatal ay boroom xam-xam yoo xam ne daanaka léegi léegi ñun li ñu def lenn rek la di répéter di xool li ñu kii woon di ko waxaat di ci nekk lool kese fi des looloo fi des du ñàkk nag buur yàlla léeg-léeg mu wan la loo xam ne en tout cas ci ñi nga xam ndax mënuñ ne kenn mësu koo gis loolu moom moo jafee wax parce que loolu il suffit nga xam boroom xam-xam yépp moo tax gis nga boroom xam-xam yi ni ñu maandoo rahmatullah alayhi dañu naan man de gis naa fi loo xamante ne nii gisuma ku ko souligner ci bor ci ñi ma jiitu woon ci suñu boroom xam-xam yi mooy gisuma ku ko souligner buur yàlla def na nag man moom gis naa ko ndax lool pour nga man koo affirmer fokk nga gis ñépp nga xam li ñépp wax ci question sàngam te loolu lu jafe la waa ji boroom xam-xam bi nekk fële euh, euh, euh, Comore Hmm? te moom du enregistré du bind waaye mu nekk géej goo xamante ne nii ku nekk mën na cee duy naan ba ba ba man di te du law te du ko wàññi dara man bu dee ne damaa réere kooku fekk man man ñëw jàpp ne lii maa ko fi njëkk a ndeke loolu ba mu ko jàngalee xale ya muy jàngal ak mag ñaag ñoo ñépp daanaka loolu ab jule ci ñoom léegi yow nga kii ko jàpp ne kenn masu koo wax moo tax nit boo yor dangay wax li nga xam danga naan gisuma voilà ku ko souligner voilà loolu man nga ko wax mooy gisoo te ku ñëw sa ginnaaw gisoon la boroom xam-xam boobu ne komoor wax danaan du moom du la du la mën a dal ndax danaan waa moom de na ba mu ne gisul waaye nag suñu sëriñ wala sëriñ diw waxo lii doon na ko jàngale bu yàgg voilà suñu boroom nag dañoo tàggatal ay boroom xam-xam yoo xam ne ñoo taawu xam-xam bi leeral ko walillahi alhamdu wal minna yal na leen yàlla yokk fay te yërëm leen yërëm ñu yërëm leen def aljanay firdaw si nekk suñu kër ak seeni kër ma alxabibi al Mustafa sallallahu alayhi wa sallam imaam Ibn al Qayyim ci ñooñu la bokk raxmatullaahi alayhi bul fàtte ne euh, doon nañ gis ay kiiwam ci Zaadul Ma'aad am na yu bari yoo xam ne dañ koy tudd comme sulhul Hudaybiya bi gisoon nañ njàngat yi mu ci jële woon foog naa cité wuñu woon yépp mais am na yuñ ci cité woon ci Zaadul Ma'ad dafa def pare ndax bu am solo la bu am a am solo la téere boobu bu jara am dafa wax ci jàngat yi nga xam ne moom lañuy jële ci xew-xew bii di fatxu Makka léegi li ñuy def mooy dañuy tàmbalee moom li mu wax dañuy tàmbalee yi mu ci génne amaana duñ indi yépp parce que xaw na gudd kam te xaw na ci étalé bu baax léeg-léeg benn njàngat rek da ciy nekk nekk ci nekk ci nekk ci nekk ci di di génne mooy mooy ni niñ ko xamee rek moom imaam Ibnul Qayyim rahmatullah alayhi ñun nag duñu doxale noonu mooy nañ tudd yi muy wax mais bu naree gudd yenn kii yi dañ koy tënk incha allah bu ñu defee noonu bu bu dëppoo week loo xam ne dañ ne woon ñun dinañ ci ñëwaat walillahi alhamdu wal minna mooy kon c'est bu fekkee ne nag bokku ci bu boobaa ñu daldi def loolu indi ko insha allah après kon imaam ibnul qayyim kon ci zaadul ma'aad raxmatullaahi alayhi muy daldi indi ci li nga xamante ne nii moo nekk ci xew-xewu fatxu makka ci ay junju ak fiq bu kawe ak ay sew-sew mu def faslun fi lishaarati ila ma fi lgazwati min alfiqhi wallataaif faslun chapitre fil ishaarati ci junju ila ma fil ghazwati ci xare Makka bii conquête de la Mecque bii minal fiqhi junju ay junj ci li nga xam ne moo ci nekk ci fiq ci xam-xamu fiqh ak sew-sew wala taaifi ak sew-sew yi yi nga xam ne mën nañ ko ci jànge ndax waxoon nañ la on n'est pas pour pour pour réciter l'histoire parce que un point bala ñoo continuer lu am solo la loo xam ne bokk na ci daa'u az-zaman bokk na ci ci ci ci ci ci jàngoroy jamono ji mooy alkasal mooy tayel ak le fait de du minimum tout le temps yow li ngay yow daal boobu le minimum kese non non non non wolof njaay sax nee na séddale taamu naa ca kuddu njëkk ya bul too rek naan man naa am kese bu bu mu mujjee am sax garaawul en naa am kese déedéet l'islam dafa ñëw bokk na li raf'il himam dal di yëkkati pastéef yi waaw pastéefu jaam bi yëkkati ko mu kawe nekk ñu pastéefu waaw li jëwriñ di wax pastéef loolu noonu l'islam dafa soxla loolu day yóbbu nit ki tout le temps vers l'excellence vers l'excellence pas ay passable la ki assez bien wax yooyu noonu yépp l'excellence ko gën te jullit il faut tendre vers l'excellence ñun nag suñu tayeel tax na lu ñëw surtout rawatina mbiri mbiri diine bu dee mbiri àddina moom léeg-léeg nangu nañ cee sonn lool te lañ cay am duñu jariñ lu bari waaye lu jëm ci mbiru suñu liy defar suñu àddina ak suñu alaaxira jarañu lu ñu sax sonn te loolu moom simple na xoolal gaa ku nekk rek ci ñun li nga nangoo dépenser ci sa doom ngir mu jàngi ci école publique bi nanguwoo ko dépenser mu jàng alquran jamais mais yemale woo leen sax nem ni ngi le buy buy waajal ngir dem école publique bi bu française même rien que ni nga koy waajale ak ak kii bi nu mu tudd solennité bi ngay jox mbir mi sang gi nga koy sang gaaw bi avant waajalal ko solal ko lu rafet parfum ko def ko nii solal ko yu rafet gàddu ci loxo bi wala dugal ko ci oto bi di ko yóbbu ni muy solane la xam nga ne moos wute na ak boo ko yóbbu ci fi muy jàng alxuraan nga xam ne benn solane ci amu ci benn te lool mooy ñi tane ah ñooñu mooy ñi nga xam ne sax au moins ñu ngi yóbbu ñoom waxatuma la ak la grande majorité bi nga xam ne jàpp nañ ne loolu jaru ko fii lañ koy bàyyi autant regarder ou jouer sur son PlayStation moo gën walla iyaadu billah te kat ñi ma lay wax nii mooy ñi tane ñi yóbbu benn solennité du ci am benn gëdd du joxuñ ko mbiram léeg-léeg buy ñëw yére daanaka yére yi muy sol biir këram bu dee seetlul lool lay sol dañuy kii rek solal ko mu soli carax walla enfilé ay kiiwam dem agsi nga foog ne kii nii xaw ma da doon dawi wala boog fan la jëm wala boog pyjama la waaw ndax loolu ñun lañu diine jaral waaw loolu la léegi nag ki def loolu moom nag jàpp na ne moom moo gën a rafet lu mu jëf day sànn miskin le pauvre jàpp na ne moo gën a rafet lu mu jëf ndax yóbbu na doomam ci daara ji dëgg mais gone gi dofut gone gi ñun ñoo jàpp ne xale yeewu yeewuwuñ mais ñun ñoo yeewuwul xale yi mën na ñoo jaay jënd suñu njëg lekk suñu njëg gis nga yooyu yépp mu ngi koy seetlu dina gis ne boo ko yóbbu école moom rigueur bi ngay àndal yenn yi sax bu naree tard eh, eh, eh, gaawal dañuy on va être en retard lu ne nga def ko mais bu dee daara ja moom trente minutes de retard grawul ah oustaz oustaz oustaz ñun de dañoo tardé woon est-ce que di nga dem ci maîtresse bi wala maître bi fële ci école bi naan ko trente minutes après l'heure mais doo dugg sax boo ñëwee fooy même boo sonee kenn du la faale mais fii moom waaw oustaz ñun de dañoo tardé woon fii laa doon wax gaawal muy yeexantu loolu loolu nit waroon nga rus sax di ko wax damaa wax kiiwu wu jigéen mais góor ñi noon la waaw ñoom ñépp loolu la mooy gone gi day seetlu yooyu xam na ni mais kon ñaari école yi yamuñ kon na ma fay comporter woo du yépp fii moom passe la rek benn kii la waaw passe-temps moomu fi indi ci daara ji ma ne de ko ne du ma réviser sama kër. ndax kenn du ko réviser loo léeg-léeg gaay bu leen dugal seen oto yi di leen indi ci lañ leen di wax réviser leen après ñu ñëw nag ne réviser nañ mooy gone yi boo leen laajee foo réviser ñu ne la ci ci ci oto bi jàpp nga ne mos nañ ko jox devoir école mu bàyyi ba bu ko yóbbu école ci biir oto bi trajet vingt cinq minutes wala cinq minutes wala dix minutes boobu ci lay defee devoiram loolu parent bi dina ko nangu mais lu tax mu nangu ko fële parce que ñu noonu lañu mel mooy maa qadarullah xaq qadri nattuñu yàlla dëgg-dëgg niñ ko war a natte ak fi ñu ko war a teg allahu akbar gis nga le constat est amer et choquant duñ ci sax bàyyi xel jàpp ñu ngi def lu baax te ñoo yées li ñuy def wallah wallah xoola ñoom imaamu Malik rahmatullah alayhi imaam Shafi'i bi ko yaayam di yóbbu ci imaam Malik mais da ko solal yére bu rafet imaam Muslim it pareil pareil solal ko yére yu rafet jàpp ci loxo bi yóbbu parfum leen defal leen ñu rafet ñu yóbbu leen ci ñu jànge xadiisu yonent bi alayhi salaatu wa salaam te ñun ban gone ñëw ñu parfum ko sax ci école bi ci ci ci daara ji non non jaru ko yooyu yëpp jaru ko walla iyaadu billaah mooy li ma doon wax presque kooku ñu nga xam ne ci yëfi diine noonu lañ ñal tax na xam-xam bu bari di ñu rëcc saa su ne lu jëm ci diine dañ koy minimiser vraiment le minimum kese lañ ci soxla moo tax di nga dégg ñuy nettali histoire yonent bi salaam ba tàyyi yow doo ci jànge dara parce que affaire bi day mel ni benn épopée lay mujje benn histoire boo xam ne amul benn lien ak yow amoo benn lien ak moom mel ni mu nekk bànn léegoon léppoon amoon na fi ndaanaan wal iyaazu billah niñ koy waxee même ki koy wax ni mu koy nettalee mooy dem ba yow tu affaire bi ça ne me concerne quoi là on me on me le pour me distraire xaw ma waaw te loolu en général mooy loolu mooy xew ci suñu gàmmu yi yi nga xam ne dañ koo déjee nee nañ yonent bi sallallahu alayhi wa mooy danga fay dem ba ñëw mais boo ci ginu la sànku sax boo moywul yow doo gindeeku walla ayaadu billaah si ndax dem dem ci gàmm moom ñëwaat am loo jëfe loolu bariwul ñu koy defar ah. te lii te lii may wax ni waxuma gàmmu gàmmu gàmmu suñu Sénégal yi moom folklore yi moom taxul may wax yooyu moom taxul may wax quoi ñun waa diw ñoo organiser gàmmu gi tey nga dem fa gaa yi naan way yi neex naag cere ya neexoon naag waaye waay waay kii mu nettali fi ay yoo xamante ne ni amul benn rapport dund nit ñi ndax amoon na ko sax rek mais moom ni mu ko waxee moo tax gaa yi jàpp ne amul benn rapport li ñu fiy nekk nekk fi rek ci fi magnificence xaw magni magni di magnifier wu kese di magnifier mbiri mbiri yéemu ci yow képp mais ba léegi yow defagoo li la li tax yàlla bind la waaw xam nga loolu amul solo yi fi tane tuuti mooy yi am tugal yi am ay France yii sax ñoo tane te dañoo tane képp mais yooyu tamit ba léegi loolu noonu daanaka bariwul njariñ si yooyu dañoo tane képp dañoo tane képp mais boo ko seetaatee ba ci biir xam ne lii daal le compte n'y mbir mi daal bon des na lu réeréeréy ndax ñun ci surface bi rek lañuy yem dundu ko toll ni yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga ñëw nga xam ne mooy modelu ñépp bu ñu la nee modelu ñépp mooy ki nga xam ne moom laay teg lu ma nar def xool moom naka la ko doon defe ma defe ko doon loolu mooy modèle ah. loolu mooy modèle damay julli ma xool naka la doon jullee ma jullee noonu comme ni nga sallu kamaa ra'aytumuunii usalli julli leen kenn ni ngeen ma gisee may julli bu may takk soxna ma xool moom nan la ko defe woon ma defe ko noonu bu may sama relation nit ñi ñi gëm ak ñi gëmul ma xool moom naka la relation naka la doon doxalee relation am ak ñi gëm ak ñi gëmul ma doxale ko noonu bu may ut alal di liggéey ma xool moom naka la ko jàngalee ak naka la ko doon defe ma defe ko noonu mais du ne rek nu ma ko amee baax na l'essentiel mooy na tegu sama loxo déedéet loolu mooy modèle ah. ma xool naka la doon soloo ma soloo noonu xool yi nga xam ne nee kenn du soloo nii sol yére yuy buubu da koo tere dootuma ko def sol yére yoo xam ne pour rëy rëylu la da ko doon tere ma baax waaw bu dee ne man yére yi dama koy sol uniquement ngir ñu ne ma ci VIP bi laa bokk anta mimman yalbasuuna yalbasuuna siyaaba xuyala dangaa bokk ci ñi nga xam ne ñoom dañuy sol yére ngir rëy rëyloo ngand ngandulu te loolu moom da koo xaraamaloon da koo tere nga bax ne bu dee nag foofu laa ci tollu moom dama koy sol ngir loolu ma ba ko mais bu dee dama koy sol ngir sant buur yàlla gis xéewalam yi ma defal man ngaa sol sax yu dàq yi VIP sol yow waaw gaa yi nag ñi xamul man nañ la boole ci ñoom jàpp ne waa jëkk bëgg àddina waaye yow sa xol doy sew li si sa na la te buur yàlla mi xam li ci sa xol doy na li nit ñiy wax baleen ñu wax solal lu mu gën a rafet inna allaha jamilun yuhibbul jamal ndax buur yàlla dafa dafa taal te dafa sopp li nga xamante ni mooy ab taar voilà loolu oto bu baax dernier yaxaw bi nga xam ne boo ci nee yaakaar ne yow Palais Élysée nga ne duggal ut ko boo ko amee mais bu ko def ngir nit ñi wax loolu de wala di rëy rëylu ci nit ñi di leen war ne du ma seen morom boo ko defee def lu xaram mais boo ko defee ngir sant buur yàlla ci xéewal gi mu la defal wa wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith waay waay ni'ma ni'ma sayyaara haadihi waay waay waay waay waay waay sa oto booboo neex boo xam ne danga ciy dugg foog ne yow doo dégg benn bruit waaw nga mel ni ku ne ci salon boo xamante ne nii am frigo ak baar yépp ci biir genre frigo mais amal bu dee ngir sant buur yàlla xool xéewal yi ma buur yàlla defal la moom mi bëgg bu defalee jaam dara gis ko muy feeñ à travers moom ma def ko ngir loolu léegi nag bul occupé ti nag ci waxu nit ñi li ñuy wax ndax ñoom xamuñ afa najalul ndax ñi xam ak ñi xamul dañuy yem yemuñu nga bàyyi leen boo leen ma nee laay biir laay biiral ne leen nag yéen ngi juum ngir dimbali sa mbokk yoo xam ne ñu ngi bàkkaar ci yow nga wax leen ne du loolu leeral leen li tax léegi nag ku continuer nga bàyyi koo waxam kon ñun suñu ñàkk suñu pares ak suñu bëgg tout le temps rek lu gu yomb moo tax duñu dugg mukk ci ci amaqul ashia ci au fond au fin fond des choses duñ ci dugg moo taxit bidaatuna muzja moo taxit suñu suñu suñu suñu suñu gafaga suñu ba suñu suñu kii yi saag suñu marchandise mais du dara c'est rudimentaire li ñu am ci xam-xam ne li ñu yor ci xam-xam c'est rudimentaire c'est rudimentaire doo doo ko sax tuddee doo ko sax tuddee loolu moo tax comme que nag loolu taxuñoo jóg ay nekk fi di nettali kii rek moo tax insha allah ñu war a gis nag njànget yi xewoon ci xew-xew bii nga xam defoon nañ introduction ba te introduction ba muy xew-xew bu mag ginnaaw fatxul xudaybiya ndax xam nga suñu boroom suuratul fatxi ci xudaybiya la wàccoon waaye bi mu naan wa ja'ala min duuni daalika fatxan qariba loolu nag mooy fatx bi mu defal leen après mooy fatxul après sulxul xudaybiya mu defal leen fatxan ubbi ak ubbi xarigan goo xam ne bu xariban bu jege mooy fatxu Makka bi léegi bu ñëwee ci imaam Ibnul Qayyim rahmatullah alayhi ci buntu chapitre biñ la wax sànq ah mu ne xaw ma lii dama ko war xawma <laughs> <laughs> Eh, bon naa ko wax benn mu ne sulxul xudaybiya kaanat sulxul xudaybiyati muqaddimatan wa tawti'atan bayna yaday haadhal fatxil aziim amina nnaasu bi wa kallama ba'duhum ba'dan wa naadarahu fi lislaam wa tamakkana man ixtafaa mina almuslimiina bi makka min idhaari diinihi wa da'wati ilayhi wal munaadarati alayhi wa daxala bisababihi basharun kathiirun fi lislaam wa lihaadha samaahu llahu taala fatxan fi qawlihi subhaanahu wa taala inna fataxnaa laka fatxan mubiina mu ne fatxul euh, sulxul xudaybiya xam nga tuutee lii mu ne dafa newoon loo xam ne taw muqaddima la mooy mbëmbëstël la woon introduction la woon wa tawti a loo xam ne da doon la da doon da doon da doon tamhid mooy liñ naan lii nu mu tudd da doon laytaayal avant fatx dafa newoon loo xam ne prémisse voilà prémisse la woon ngir fatx bu mag bii di fatxu mag lu tax ndax sulhul Hudaybiya te loolu gisoon nañ ko jamono jooju waxoon nañ ko jamono jooju dafa permettre ndax dix ans de paix yi jullit ñi nekk en sécurité léegi en tout cas ci côté seen principal ennemi di Quraysh nga xam ne boo seetloo xare yi li ci ëpp ñoo Quraysh la woon yi ci gën graw ñoo Quraysh la woon léegi nag bi sulhul bi amee amina naas nit ñi nekk en sécurité wa kallama ba'dhum ba'dha lenn li ci ñoom mën a wax ak ñenn ñi mooy léegi animosité ga accords yi ñu am tax na mu deñ même bu dee ne njaw a ngi desiw xambiin la kuffaar ci yéeféer yi ils n'ont pas tout lâché ba ñu yéeféer yi jullit ñi mën a waxtaan ak yéeféer yi daldi discuter ak ñoom ci mbiru lislaam ñi nga xam ne ñoo newoon màkk di nëbb seenu ngëm ñu mën koo feeñal parce que léegi accords yi tax ku fi feeñal sa ngëm kenn du la def dara parce que ku la laal bu boobaa ah mooy la yonent bi alayhi salaam la laal mu ne loolu nag tax woote ci lislaam gi bari discussion yi autour de lislaam bari ci sababu fatxul sulxul xudaybiya nit ñu bari daal dugg ci lislaam mu ne looloo tax suñu boroom tuddee fat sulxul xudaybiya fatxan aziman bi naan inna fataxnaa laka fatxan mubiinan bokk inna ñun buur yàlla fataxnaa ñoo ubbi laka ñel la yow seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam fatxan ak ubbee mubiinan gu leer nañ mu ne nag loolu eh, dafa newoon sulhul Hudaybiya nekkuloon lu dul loo xam ne liñ naan publicité baa ngi film bi ñëwagut pour ngeen comprendre ko mooy ne lii nii ngeen gis ci Hudaybiya du dara bu fatxu Makka ñëwee mbir yi dafay gën neex waaw lan la mooy yow bu nee ne ndékkil buur nga ñam jàpp na yaa ngi aljana waay waay bu añ bi ñëwee foo jëm waaw petit bi jox waay waay nga jàpp ne oh, lii nag masumaa xalaat ne sax dinaa dund ba lekk lu mel nii waay waay bu añ bi ñëwee foo jëm mooy xaw a mel nii rek bu dee sulhul Hudaybiya moo moo moo indi lii nii yépp waay waay bu fatxu Makka bii nga xamante ne moom la ne bi mu xamee ne fa alima ma lam ta'lamu fa ja'ala min duni dhalika fathan qariba mu indi di gën après lii ubbite goo xam ne gu jege la muy fatxu Makka imaam Ibnul Qayyim nag rahmatullah alayhi mu ne wa hadha sha'nuhu subhanahu an yuqaddima bayna yaday al umuur al azimati muqaddimatin takunu kal madxali ilayha al munabbahati alayha kama qaddama bayna yaday qissati al masiixi alayhi salaatu wa salaam wa xalqihi min gayri abin qissata zakariya alayhi salaatu wassalaam wa xalqil waladi lahu ma'a kawnihi kabiran laa yulidu laa yuladu li misle mu ne nag lii nag mooy mbiru yàlla ci mbir yi mooy lii lay buur yàlla di mooy sunnaam la bu buur yàllay def mooy lan mooy di jiital ci kanamu mbir yu màgg yi mu defal ko ay ay ay ay ay introduction ay prémices yu koy wane ay signes avant-coureurs yuy wane ne oh lu rëy nar naa xew mu nekk loo xam ne day nekk comme si porte d'entrée la pour ëndil la loo xam ne li gën a màgg mu ngi ñëw ci kanam te di ko di ci tegtale que ni am na luy ñëw lu gën a rëy lii mu ne comme ni nga xam ne moom suñu boroom subhaanahu wa la jiitale avant muy bind avant nettali nu tudd qissatu mooy euh, nettali Seydina Isa ak bind gi mu ko bind mooy suuratu Maryam la lay wax mu jiital ci qissatu Zakariya waaw muy qissa Seydina Zakariya ma nga xam ne aleyhi salaatu wassalaam amul woon doom ba mu déggee sayyidatu Maryam di kii déggoo wam naan inni rabbi eh, eh, eh, lan la waxoon wa inni xiftu almawaaliya min waraa'i wa kaanat imra'atii aaqira fa hablii min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min aali yaquba waj'alhu rabbi radiya mooy loolu doon ñaan moom Seydina Zakaria mooy ban prémisse mooy le mu mu may ko doom ci koo xamante ni mais ndax dafa mage woon lool am na ñu ne ëpp nekkoon na centenaire ëpp na tolloon na centenaire bi muy am doom ci koo xamante ne buur yàlla may ko doom ci koo xam ne en général ku am loolu surtout soxna si tamit mage mage bu mel noonu du am doom mais buur yàlla génne doom may leen doom malgré ni ñu nga ni seen âge daanaka liñ naan âge puberté dépassé nañ ko bu yàgg mais buur yàlla def ñu am doom mu ne loolu prémisse la woon bu doon signe avant coureur que buur yàlla mi def ci ñoo xam ne dañoo jàppoon na ñii moom doom mënatu la juddoo ci ñoom mu jaarale ci doom après nag mu indi xew-xew Seydina Isa ibn Maryam moom mi juddu saa am baay am ndey kese Allahu akbar mu ne na ko noonu am na yuñ ci tëm nag qaddama bayna yaday mab'athi rasulihi sallallahu alayhi wa sallam min qissati al-fil wa bisharati al-kuhan bihi wa ghayri dhalik mu ne naka noonu la suñu borom xew-xew bu màgg bi nga xam ne mooy feeñu ko alayhi salaatu wassalaam dafa amoon ay prémices te gisoon nañ ko laata mu koy yooyu mu koy mu mu koy feeñal jamono mu mu jiital qissatul fiil xew-xew ñay ya ñëwoon ne dañuy boom kaaba gi ak tamit le fait que kuhaan yi di gisaanekat yi doon nettali ne gis nañ ci ci atmosphère bi ci ci ci ci kii bi ak cosmos bi ci ci ci ci ci asamaan si ni ñuy xool biddiw yi gis nañ ne am na lu garaaw lu nar a xew xew bu rëy bu nar a xew mu ne lool boo ko seetloo ci mbir yi daanaka du jeex waaw suñu boroom di def lool mu ne waman ta'ammala am na yeneen yu indi dañuy sauter quoi waman ta'ammala asraar ash-shar'i wal qadri ra'a min dhalika maa tabharu hikmatuhu al albaab mu ne nag ku seetlu lii boroom bi di def mooy di jiital ci xew-xew yu mag gi am lu ko jiitu loo xam ni ay signe avant-coureur la mu ne lool ku ko seetlu ci secret charia bi charia bi ak dogalu borom bi subhaanahu wa taala di nga ci gis loo xamante ne nii sages bi mais day ëlëm li nga xam ne mooy saalu xelu nit ñu ñaw ñi waaw waaw te li mu wax nii noonu la deme noonu la deme moo tax yeewu baax ak teey ak di seetlu amuk seetlu yu bari di nga ko xam yu ko ëppal dul xam ku dul bàyyi xel di xam kon mooy fatxu Makka sulxul Xudaybiya signe avant coureuram la woon bu doon wane ne lu mag gi ñëw ci kanam moo tax Seydina Umar ibn al-Xattaab bam ne yonent bi ko woowee jàngal ko saar bi ba ñuy ñibbi ca guddi ga suur mu ne ko aliha ahada ndax lii ak ubbee ndaw yàlla mu ne ko ubbee la yaa Umar yabna alxataab seydina imaam ibnu alqayim raxmatullah aley mu ne bokk na ci liñ ciy jànge ba léegi wa fiiha ann ahla alahdi ida xaarabuu man hum fi dimmati alimaami wa jiwaarihi wa ahde saaruu xarban lahu bidalika walam yabqa baynahum wa baynahu ahdun fa lahu an yubayitahum fi daarihim wala yaxtaaju an yu'limahum ala sawa wa innama yakunu al-i'laamu idaa xaafa minhum al fa idaa taxaqqaqahaa saaru naabidiina li bokk na ci liñ ciy jànge léegi nag dañuy def relation ak fi yi bu ko defee muy leer ci bopp yi mooy lii mu bëgg wax mooy gis nañ ni Quraysh yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa am ak ñoom ci Xudaybiya ñu ne man araada an yadxula fi aqdi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam daxala fi man araada an yadxula fi aqdi Qurayshin daxala képp koo xam ne dafa bëgg ànd ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak pasam ak li nga xam ne accord bi mu am ci leen tribu yi des. te wër a arab yi te bokku ci arab yi ku bëgg ànd ak sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam nga ànd ak moom te mooy kon bu boobaa ñoom li leen yi sa ki li yi lié loolu lay lié yow waaye ku bëgg tamit ànd ak waa Quraysh ak seenu pas ak seenu accord nga ànd ak ñoom waa Banu Bakr ànd ak waa Quraysh waa Xuzaa ànd ak yonent bi alayhi waa Banu Bakr jaar ci ginnaaw daal di dal allié wu yonent bi alayhi salaatu ñoom ñi nga xam ne ñooy allié Quraysh ba pare am ci kilifaay Quraysh comme ñoom Suhayl ibn Amr daal di leen jàppale ñu daal di may dimbali leen ñu daal di dal ci kaw waa Xuzaa newoon allié yonent bi alayhi salaatu wasallam loolu nag lay wax fii xam nga loolu moo waral sulhul Hudaybiya ba waa Xuzaa dem ñoom Seydina euh, euh, Budayl ibn Warqa al-Xuzaa'i waaye euh, Amr ibn Salim radiyallahu daal di dem wax ko yonent mi alayhi salaatu wa loolu nag la lay wax ne bokk na ci liñ ciy jànge kene ñi nga xam ne dañoo am accord ak réewum jullit ni mooy yéefar yoo xam ne dañu am accord de paix ak ñoom bu ñu songee ñoo xam ne ci tutelle sous la dafa nekk ci tutelu pays jullit bi ñoom la dal même bu dee ñooñ duñu jullit de mais ci seen ñoom ci seen tutelle la nekk ci tutelu réewum jullit bi la nekk ñoom ñu dal ci kaw ñooñu bu boobaa ñoom ci seen la fait ñu dal ci ñooñu mooy xotti nañ accord bi dañuy mujj nekk ñoo xam ne ay cible lañ ay noon lañ yoo xam ne dañoo war a dal seen kaw mooy imaam bi mën naa dal seen kaw te mooy le fait lool ñu def lool moo xotti ci bi benn accord desatu fa seen diggante te bu boobaa le fait ñu def ko tax na moom bu leen di songu jarul mu leen koy leeral jarul mu naan leen nag en faisant cela vous avez déchiré par votre acte l'accord qui nous liait ensemble par conséquent je vous déclare la guerre soxlawul wax loolu le fait que ñu def ko bu leen neexee mu betti leen dal seen kaw ndax bañu ko defee la accord ba yàqu waaw soxlawul mu leen koy yëgal mu ne yëgal fenn rekk lay nekk mooy bu dee ne am na mooy lim ne woon boo ragalee min qawmin xiyaanatan fanbid boobu ay xuraan di wax naan bu dee ne yow dangaa ragal du ragal kese de mooy yow am ngal daanaka shibhu yaqin loo xam ne moo daanaka li ëpp sa njortu mooy te indice yépp te am na ci loo xam ne àggul ci lu ñu naan preuve kii la mais tous les signes que gars yi dañuy commencer il suffit dañuy xool li ñuy xaar mooy moment bu propice ñu dagg accords yi ngir jékku leen bu dee nag loolu la deme imaam bi ñu xam ne bon gis nga état sàngam am nañoo moom ay accord sàngam waaye temps yi tout seen act yépp ça pousse vers quand même des accords bu boobaa nag da ngay jël les bu ko leeree boobu mën na leen ne léegi ñun accords yi génn nañ ci ngir couper l'herbe sous leurs pieds lii man na kii man na xaw a lii moom la waaw lii la l'islam lépp lay jàng ni mu lay jàngale man ak yow en tant nekk ci kër di yi noonu lay jàngalee diplomatie xam nga ça c'est de la tamit ak nit ki tamit ni muy doxalee loolu la aka neexoon nag aka neexoon comme ni ma ko yàgg a waxe suñu mbokk palestiniens yi bu ñuy toog ci table négociation yi ak ak yahuud yi ñu xamoon yii yépp te di ko appliquer xool sunnaa yonent bi aleyhi salaatu di ko appliquer moom mi amoon ak ñoom accord Médina amoon ak accord ñii yooyu yépp ay jàngat la yoo xam ne soxlawuñu woon di jàng di woo un Henry Kissinger ngir di xool lan la bind ci téere mi ci ay négociation ak diplomatie ngir ñu mën a xam nan la ñuy doxale walla iyaadu billaah lislaam walla ñuy jàng loo xamante ne ni daanaka gaayee ñu ko gën a buñ ñëwee ñoom di waxe seen aqiida ak li ñu gëm fii c'est la terre promise ñun ñuy waxe ay Nations Unies te xam nga ne la fois mu ëpp doole seen kii yu caaxaan yooyu moo tax yahuud yi moom fulla gi ñu am ci loolu moo taxit ñun ñoo fi ney coow mais ñoom il ñu jëf te nag li wolof njaay wax na kuy dóora man kuy kuy daggal kuy saaga kuy duma moo man kuy saaga de ne fi di wax rek ñoom ñuy jëf saa bu ngeen nee waay waay au secours Nations Unies ñu ne ñun on va construire dem des nouvelles des nouveaux logements foofu nga xam ne mooy ci terre yi nga xam ne mooy si Jordanie walla iyaazu billah ndax ñun nabadna sunnata rasulillahi sallallahu alayhi waraa zuhurina dañoo jël sunnaa yonent bi alayhi salaam tëmbeel ko sànni ko suñu ginnaaw doq xamatuñ sax mu ne kon imaam ibn al qayyim mu ne wa intiqaadu ahdi jamiicihim bi daalik rid'ihim wa mubaashirihim idaa raduu bi daalika wa aqarruu calayhi wa lam yunkiruuhu fa inna alladiina acaanuu banii bakrin min qurayshin bacduhum lam yuqaatiluu kulluhum macahum wa maca haadaa fa gazaahum rasuulullaahi sallallaahu calayhi wa sallam kullahum wa haadaa kamaa annahum daxaluu fi caqdi sulxi taba'an walam yanfarid kullu waaxidin minhum bi sulx id qad raduu bihi wa aqarruu calayhi fakadaalika xukmu naqdihim lil cahdi haadaa hadyu rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam alladii laa shakka fiihi kamaa taraa mu ne bokk na ci ba léegi ci li ñuy jàng ci sulh ci ci fathu Makka bii ba léegi ñu ngi ci côté Banu Bakr bi ñu dalee ci waa Xuzaan mu ne la fait que ñenn ñenn ci ñi bokkoon ci akoor bi ci yéeféer yi daal di dagg accord bi def lu ko dagg loo xam ne accord bi dana woon loolu moom ça ça va rendre l'accord nul et bu dee ñenn ci ñoom ñoo ko def hein te ñeneen ñi protesté neewuñ yéen d'accord ci li ngeen def dénoncé ko dem wax ñi amoon jullit ñi amaloon accord bi ne leen ñun d'accord ci ñi ñu def ñoom ñu ñu gërëm ci mooy ñu noppi toog ba pare mettiwu leen te le fait bu boobaa bu boobaa nag bu boobaa xam nga ci biir njàngat yi dinañ ci gis lu am solo te imaam Ibnul Qayyim tudd dina ko tudd dina ko tudd mooy li li li liñ naan kii ne dit rien consent ku waxul dara ci nga mooy ku noppi rek mooy da dëggal mbir mi mooy bu bu ñëwee wax benn benn affaire xew ñuy laaj kan moo d'accord ku noppi ñu jàpp ne ah kon yow d'accord nga loolu nag dafa am ay limites moo tax dinañ gis bu boobaa waxu imaam Shafi'i rahmatullahi alayhi laa mu ne laa yunsabu règle boobu moo ko njëkk a génne laa yunsabu ila saakitin qawl ku noppi kenn du ko kenn du ko euh, moom loo ay wax naan diwa wax ndax dafa noppi léegi euh, moo mooy ñaar yépp dina nekk dëgg mais dafa am ay limite foo xam ne mbir ma dootul dox waaw kii ne di rien consent am na foo xam ne dëgg la mais am na foo xam ne laa yunsabu ila sakitin qawl foo xam ne ku noppi kenn du ne moo wax lii kon d'accord na daa fekk mu d'accord moo tax yooyu nag dinañ ci ñëw insha allah comme que gaa yi nii mooy waa Quraysh ñoom Abu Sufyan bi ñoom Safwan ñoom kii Suhayl jàppale waa Banu Bakr même buñ leen jàppalewul woon te ñu nekk ñoo xam ne seen allié direct lañ bokk accord bi mais est-ce que dégg nga leen ñu protester ne lan moo tax yéen ngeen di convoquer waa Xusaa woo tamit ñi nga xam ne ñoom Suhayl ibn Amr ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci ñoom waxoon accord ba pare jàppale waa Banu Bakr est-ce que waa Quraysh ñoom Abu Sufyan ñoom Safwan ibn Umayya ak ñooñu est-ce nañ leen convoquer leen ne leen li ngeen def d'accorduñ ci ndax accords yi dañoo tëniiroon ñun ñëpp ñu respecté ko waxuñu ko dañoo noppi mel ni mi da leen gënal mooy dañ cee d'accord ci jamono joo xam ne ñoom dañoo mënoon a taxaw ne ñun ànduñu ci waxuñu ko il a suffi ñoo xam ne ay rescapé comme Amr ibn Sayyidina Amr ibn Salim daal di dem wax ko yonent bi alayhi salaam il a suffi Budayl ibn Warqa bokkoon ci waa Xuzaa waaye dëkkoon Quraysh daal di rocceeku dem ba Abu Sufyaan moom bi muy ñibbisi ngir wax ko yonent bi alayhi salaam ñoom ñu door a réagir xam ne problème am na ndax. mbir mi kat daa mel dañ cee kontaan moo tax mu ne bokk na ci ne bu dee ñenn ci mbooloo yéeféer yi ñoo yàq accord bi ñi ci des noppi te ñu mënoon leen a dénoncer leen ñu mënoon leen ne d'accord ñu ci li ngeen def waxuñu leen mu ne ñooñu ñoo ci yem képp bu ñuy xareek ñoom duñ ne Suhayl ibn Amr la ñuy dem xareek moom bàyyi Abu Sufyaan ñoom ñépp la ñuy dal seen kaw waaw ñoom ñépp kon li nga xamante ni accord ya ba ko Seydina Suhayl di def est-ce dañoo woo pa waa Makka yépp ku nekk ñu ne la yow est-ce que d'accord nga ci accord bi nga ne waaw ñu ne la waa sa accord yow d'accord nga ku ne non mooy kii mooy seen représentant ñoo ko yónni jeex na comme que ñoo ko yónni est-ce que waa Quraysh kër gu nekk tribu bu nekk ci waa su ñoo yónni woon Suhayl ibn Amr ngir keroog Hudaybiya mu def accord bi non mais pour mais ci seen tour la ko def ñoom ñépp ñu d'accord ci kon nag bu dee ne ñenn ci ñoom dañ koo dagg te kenn kaasul kenn protesté wul kenn waxu ko ñëwaatal à la mooy ne ñoom it kon dañ cee d'accord bu boobaa bu ñuy dal seen kaw ci ñoom ñépp la ñuy dal seen kaw voilà loolu lay wax nii moom imaam Ibn al mu ne nag hada lii nag mooy tëraliinu mooy doxaliinu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne sikki sàkka amu ci comme niñ ko gisee looloo tax bi muy dal ci waa Quraysh bi muy dem di fatu Makka neewul man waa Xuzaa laay seet ak ñi leen jàppaloon ci waa Quraysh mais ci Quraysh gi yépp la dal ndax dañ cee gërëm en plus Abu Sufyaan bi mu ñëwee Medina xam nga mënoon na am occasion boobu gis nga Budayl ibn Warqa ba pare dañu naan moom mais la xam nga waroon na ñoo ne Yonent bi salaam ñun nag dañoo ñëw ngir. Eh, wane suñu naqar ci li nga xam ne moom moo dal sa allié yi waa Xusaa te ñun waa suñu allié yi waa Banu Bakr teg ko dañoo ñëw sax ngir xool naka la ñuy ciiwe bu dee am na ñu ñuy xam nga boo xool loolu voilà ñu xam ne kon ñii d'accord ñi mais mu ñëw yeneen ma lay saar saam naan ko amin hadas ci bet ci waaye Seydina Muusa ibn ba boo fàttale ko il faut mais fàttale ko affaire yi ah. bi nekk ci Dalaa'ilun Nubuwwa bu imaam al-Bayhaqi rahmatullahi alayhi mu ne boobu xam nga xam nga rek waa imaam Ibn Sa'd da yonent mi alayhi salaatu salaam Abu Sufyaan bu mu ñëwee di wax faalewu ko tontuwu ko sax mu nekk fay wax après dem Seydina Abu Bakar kenn faalewu ko Seydina Ali radiyallahu anhu képp a wax ak moom en bu dee ci riwaay Seydina Muusaa ibn Uqba rahmatullahi alayhi da ne bi mu agsee yonent mi alayhi salaatu salaam da ne ko amin hadath est ce que daa am lu xew mu ne ko mu ne ko loolu rek dara indiwul mooy dara xewul nga ñëw mu ne ko damaa ñëw ngir ñu dëgëral accord yi mu ne ko lool rek la fi indi yow Abu Hamza yow Abu Sufyan mu ne ko waaw loolu rek moom indi dara ñun ñu ngi ci accord yi comme nañu ko signé woon en plus non seulement dañ cee gërëm mais ñuy camoufler mbir yi te moom gis na bu day lu jóge fa ba mu fet toj neefaree géléemam bi ne wallahi laqad ata budaylun muhammada wat naa ci yàlla na say euh, budaylum euh, na budaylum na warqaani ci sayyidina muhammad la jóge sallallahu alayhi wasallam ne kon kay waroon naa xam léegi malgré ça buy nii ndax lool mooy kuffaar yi laa yarqubuuna fi mu'minin illa wala dhimma faale wu ñu benn du ñu toppatoo duñu waay dara ci ab jullit bu ñu benn accord bu léeg ñoom fekk ñu ngi koy téye daa fekk seen intérêt mais bu ñuy kii di ko di ko bule fële kon loolu la mooy ne yeneen trois cent cent nag ba muy dem ci dal ci waa Makka neewul man waa Xuzaa waa Banu Bakr laay dali ak Suhayl ibn naa donné rendez-le moi jeex na yéen ñi ci des defu ngeen dara déedéet kon loolu la boo boo bu ngeen amee possibilité. daal di daal di daal di daal di wane seen mécontentement seen bañ ànd ci mbir mi ndax yéen ñépp la liyee woon am ñu ko def yéen ñépp ngeen noppi mooy da ngeen cee d'accord da ngeen cee d'accord loolu la kon xam naa te insha allah am na nag leneen lum ci teg tuuti ci loolu di di ngir gën ko expliquer mais liñ ci wax nii doy na. xam naa kon tey incha allah dañuy yem nii ci njàngat yi jotaay bii di ñëw incha ñu continuer ba léegi ci li imaam Ibnul Qayyim di wax Zaadul Ma'aad incha allah ba léegi ñu ngi kon ci njàngat yi ñuy ci Fathu Makka kon ñu àggale bii di ñëw incha allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad